mu noon alxaaris ibnu umayr al azdiyu thumma lihbiyu alxaaris la tuddoon di doomu ko ñuy wax bokkoon ci la tribu des azd thumma ginnaaw gi al lihbiyu moom imaam al waaqidi raxmatullah aleyhi nee na bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di yónni leetaram yi moom mii la yónni woon ilaa maliki busra ci ki nga xam ne mooy njiitu di buuru busra dëkk bu réy boobu nekkoon entre Médina ak Sham mu ne fa lamma nazala mu'tata arada lahu Sharaxbiil ibn Amrin al-Ghassaani mu ne bi mu jëlee lettre alayhi salaatu wassalaam moom alxaaris ibn umayr al azdiyu thumma al-lahbi alayhi ridwaanullah nee na ku ñuy wax Sharaxbiil ibn Amr bokkoon ci waa Ghassan daldi koy kar daldi koy gaaral fa awthaqahu mu bett ko jàpp ko fa awthaqahu ribaatan wa daraba unuqahu sabra da ko ci yoon bi rekk bi muy dem ilaa busra li yuusila risaalata rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ilaa azimiha fay dem ngir jottale lettre alayhi salaatu wassalaam ci la ko Shurahbiil Shurahbil ibn Amr al-Ghassani daldi jàpp daldi koy yeew wa daraba unuqahu mu daldi corbaat bi sabran mooy deful dara ñu tëye la comme ni ñuy doon def euh, ci militaires yi buñ jàppee ñenn bu tra ci ne leen haute trahison lañ leen condamné teg leen ñu taxaw ñu yeew leen dóor seen dóor leen bal ci bopp ñu wadd kii nag lu mel noonu lañ ko def cor bopp bi moom Seydina al-Harith ibn Umayr al-Azdi ka ko def mooy Shurahbil ibn Amr al-Ghassani moom nag mooy la seule personne boo xam ne la yonent bi alayhi salaatu wassalaam mësa yónni émissaire walla ndaw yónni ko ci ab buur walla ak njiit ñu daal di koy rey te loolu yàgg nañu wax ne loolu dafa nekkoon loolu crime bu rëy la woon kenn doonu koon def loo masa noonoo noonoo akum réew bu la yónnewee émissaire wala yónni la ndaw ndaw loolu doo ko rey même bu dee d'accord li muy wax gis nañu alayhi salaatu weesu bi ñuy gis lettre bi mu bind ilal kaddaabil a'zam musaylimatul kaddaab bi muy yónni lettre ci Musaylima waxkatu lu amul bu mag bi bi koy Musaylima di tontu daf ko boole ak ñaari gaay yoo xam ne bañ ne yonent ma yu saab saab liir lettre bi ne leen yéen lan ngeen wax ñu ne ko ñun li Musaylima wax lañu wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen lawlaa anna ar-rusula la tuqtal la darabtu unuqakuma yonent bi alayhi salaatu woon ne ndaw yi de envoyé yi kenn du leen rey kononte kon dóor naa seen doq yéen ñaar yi kon nga gis ne lool la ñii nag alxaaris non Shurahbil ibn Amr al-Ghassani daal rey ki nga xam ne moom la alayhi salaatu wasalaam yónnoon di alxaaris ibn umayr al azdiyu thumma lihbi radiyallahu anhu sabran takk ko teg mu taxaw mu corbob bi moo tax moom mu ne walam yuqtal li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rasulun ghayra mu ne ki nga xam ne moom képp lañ masarayal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ndaw lu ci ndaw lu mu mësa yónni moom Shurahbil ibn moom al-Haaris ibn Umayr al-Azdi thumma lihbi radiyallahu anhu mu ne bi nga xam ne nag fa lamma balagha rasulallahi alxabaru ba nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la ko xabaar bi dikke ci la yónnee armée boo xam ne moom demu ci muy xare bu mag bi nga xam ne moom lañu waroon a gis muy ghazwatu Mu'ta sariyatu Mu'ta ñu ngi koo xame tamit ci sariyatu jayshul umara lii moo waral xare mu'ta comme ni ñu koy gisee insha allah buñ ci àggee gina yaatal fii waaye ar riwaayat ar riwaayatu da'ifa waaye riwaaya bi mooy wérul ndax li annaha min ma rawaha min ma rawahu al al imaam al waaqidi wa huwa ndax imaam al waaqidi moo ko nettali te moom la ne rayu Seydina al-Xaaris ibn Umayr al-Azdi moom moo indi xare Mu'ta kon moom noonu la gaañoo moom Seydina al-Xaaris alayhi ridwaanul baari wa ja'ala a'aaliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu